fi lbaabi alxaamisi wasalaasiin wa an abi caliyin talq bni caliyin radiya allahu anhu anna rasula allahi salla allahu alayhi wa sallam qaala idaa daca arrajulu zawjatahu lixaajatihi falta'tihi wa in kaanat cala tannuur rawaahu tirmidiyu wannasaa'iyu rahmatullahi alayhima wa qaala tirmidiyu hadiisun hasan kon al imaamu alxaafiz annawawiyu rahimahullahu taala ah, ginnaaw bi nga xam ne lañ gis ci buntu bi ñu nekk di wax ci àqu jëkkër gi li mu am ci soxnaam wala garab numéro trente-cinq fanweer ak juróom wala chapitre wala baab ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ ñaari xadis mooy xadis sayna Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa arda im nenent bi alay saat saam wax na muy xadis numéro deux cent quatre-vingt-deux ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na laa yaxillu limra'atin an tasuuma wa zawjuha shaahidun illa bi idnihi ak beneen xadis bi nga xam ne mooy xadis Mawlana ibn Umar mu ne woon xadis deux cent quatre-vingt-trois mu ne woon wa an ibn Umar radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kullukum raa' wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi loolu lañ gisoon ñaari xadis yooyu walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu mu ne waa muy xadis numéro deux cent quatre ak juróom-ñett foofu ñeent mu ne waan abi ali mu ngi koy jële ci baayu ali nan la tuddoon Talq ibn ali Talq di doomi ali radiyallahu anhu ah? anna rasulallahi ken ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama neena qaala neena idaa daa bu woowee ar rajulu jëkkër ji zawjatahu soxnaam li ngir aajoom ngir mën a sëy ak moom faltatihi na ko dikkal na ndaw si na dikkal boroom këram bu ko woowee soxla ko woo ko na ko wuyu wa in kanat ala tanur même bu nee ne ndaw si daa newoon ci fuur bi nga xam ne fa lay lakk mburu wala daa nekkoon di lakk mburu sax jëkkër ji ah soxla ko woo ko na bàyyi mburu ma muy lakk wuyu ji boroom këram waaw mu ne xadiis bi rawahu soloona ko at-Tirmidhi al imam at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa wan-Nasa'i ak al-imam an-Nasa'i Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdirrahman rahmatullah alayhima wa qaala mu ne kanta Tirmidhi wa qaala Tirmidhi imam Tirmidhi bi mu ko soloo dana hadith lii de hadith la boo xam ne hasanun bu baax la léegi wax ji mooy ñii nii est ce que ñoom kese ko solo dañ naan imaamu Ahmad sal na koy solo imaam kii nag euh, an-Nasaa'i soloowu ko ci sunan bi ñu bi boole ci sunanul arba'a de déedéet ci as-sunanul kubra bi mooy deuxième fois ñu gis boo xam ne hadith boo xam ne moom al imaam an-Nasaa'i euh, euh, tudd imaam an-Nawawi rahimahullah ta'ala danaan imaam rawaahu an-Nasaa'i fekk nekkul ci sunanul Nasaa'i bi nga xam ne mooy bu siiw bi ñu yor. waaye mu ngi ci euh, sunanul kubra euh, ñoom ñooñu ñoom ñooy ñi ko solo euh, walillahi alhamdu wal minna léegi nag gis al imaam Ahmad wax nañ la moom solo na ko léegi imaamu Tirmidhi la tudd ak imaam an-Nasaa'i al imaamu Tirmidhi Abu Isa mu ngi ko solo ci kitaab abwaabu radaa moom def ay kitaab abwaab lay abwaabu radaa ar rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa fi haqqi zawji ala al-mar'a foofu la ko ne mu ne haddathana Hannaad mu ne haddathana nettali nañu Hannaad di Hannaad ibn Sari Abu Sari Hannaad ibn Sari ibn Mus'ab ibn Abi Bakr ibn Shibr ibn Sa'fuq muy Abu Sari at-Tamimi ad-Darimi al-Hanzali al-Kufi al-Warraq rahimahullahu ta'ala qaala xaddasanaa mu ne nettal nañu Mulaazim ibn Amr mu ne ki la nettal mooy Mulaazim ibn Amr muy Mulaazim ibn Amr ibn Abdillah ibn Badr ibn Umayra ibn al-Haaris ibn Shimb ah, ah muy Abu Amr al-Yamaamiyu rahmatullahi alayhi al-Hanafiyu rahimahullahu ta'aala qaala haddasanii Hanafi bi nag amul benn lien ak ngiru Abu Haniifa am al imaam Abu Haniifa Talq ibn Ali mi Hanafi la mooy ci waa Banu Haniifa ben waaso bu mag bi bokkoon ci waaso yaman bu ko ya bu jàpp xanafi rek ngir bi mu ne a ah, qaala mu ne haddathani nettali na ma abdullah ibn badr ni abdullah ibn badr ibn umayra ah, taala al-yamami ah. kon an qays ibn talq moo ko jële qays ibn talq ibn ali waaw talq ibn ali sahaaba bi ne doom ji di Qays ibn Talq ibn Ali ibn al-Mundhir al-Hanafi al-Yamami rahimahullah Qays moo ko jël an abiihi ci baayam di Talq ibn Ali saxaaba la boo xam ne bu siiw la Talq ibn Ali ibn al-Mundhir ibn Qays nga ne siiw fan <laughs> ay door a dégg kii nga ne la <laughs> ah kon yow fay da ngaa bëgg ci yow daal la ñuy natt yow koo xam moo <laughs> ay waay fay fay daal yaa yaa naw sa bopp <laughs> ah yow foog nga ne ku siiw rek yow danga ko war a xam man man naa siiw te doo ko am <laughs> man nii bari nañu siiw xaw ma leen léegi sama ñàkk leen a xam daa tax ma ne gaa waa ji siiwut neel kay waaw wala nga ne siiwut fi man voilà fi man ji dee ko ci boole <laughs> siiw na kay Talq ibn Ali moo ñëwoon jóge Yaman ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam bokk na mooy délégation bi njëkk sax waaw nee na ba mu ñëwee maa ngi fekk ñuy tabax jàkkay yonent bi alayhi salaatu salaam li ñuy dem nag ñu wax ko euh, yaman lañ fa am yaaru fo ñuy jaamoo borom bi yoo xam ne ci xërëm yi façon yooyu mu ne leen bu ngeen demee nangeen ngeen ko dindi ngeen def fa jàkka joxaale leen am ndox voilà moo xam ne moom la leen joxoon ñu ne ko ah ndox mi mbaa mbaa du mbaa du évaporé du ñeer bala du du du seey bala ñoo àgg mu ne da ngeen ci dolli ndox voilà <laughs> ngeen ci ngeen ciy dolli ndox voilà mooy Talq ibn Ali al-Hanafi ah rahimahullah ndax ci Banu Hanifa la bokk euh, euh, euh, moo moom Talq bi mooy comme doomu Seydina Ali Muhammad ibn al-Hanafiya voilà moom it ci waaso wii la ndayam bokk ah doomu Seydina Ali boobu radiyallahu anhu nga xam ne mooy Muhammad ibn al-Hanafiya nga xam ne ko yaayam moom ci waa banu xanifa la bokk moo tax ñu naan ko Muhammad ibn al-Hanafiya muy Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anil jami' ci waasu wi la bokk ah, kon Talq ibn Ali kon Seydina Talq ibn Ali annahu qaala mu ne qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na ida ida ar-rajulu da'a zawjatahu li haajatihi falta'ti wa in kaanat ala at-tannuur haaza hadiisun hasanun gariib nii la ko al imaamu at-Tirmidhi waxee xam nga imaam an-Nawawi dane wa qaala at-Tirmidhi hadithun hasan waaye eh, ñun yi ñu yor version yi ñu yor boole na ci gharib waaw ida rajulu boobu noonu la ko wax waaw waxul ida daar rajulu dane ida ar rajulu bu deene góor ki daa dafa woo zawjatahu soxnaam li xaajat loolu dañ ciy xam ne zawja dañ koy wax zawjatun waaw ndax borom xam-xamul làkk yi eh, eh, littérature ak langue arabe dañuy zawja dañ zawjatun dañ koy wax wala zawji kese waaw mooy loolu bu dee ci wàllu lu bari dañuy wax zawjun sekk jigéen gi lañ ci jublu voilà sa soxna nga naan zawja zawji wala yi voilà waaye loolu euh, euh, lii day wane ne loolu lu mën a nekk la dañuy wax zawjati te tamit am léeg-léeg ci wàllu miraas dañ koy préciser ngir ñuy xam kan lañuy wax est-ce que jëkkër ji lañuy wax wala jabar ji waaye it loolu it euh, même budul loolu sax euh, zawja xam nga wu ne ida daar rajulu zawjahu loolu xam nañ ne euh, soxnaam lay wax voilà mooy teeram mu ngi noonu kon faltatiyi na ko dikkal wa wa in kaana ala tanur même bu dee na ci fuur la nekk di defar mburu voilà même loolu bu ko préoccupé ni mu koy préoccupé préoccupé na bàyyi loolee daal di wuyu li nga xam ne mooy aajoy boroom këram noonu la ko al imaamu Tirmidhi soloowe kantaal imaamu Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdirrahman an-Nasa'i ci as-Sunan al-Kubra mu ngi ko indi ci mooy buntu bi téere bi mu def kitaabu ashratin an-nisaa ah foofu eh, eh, na na eh, bi mu def ne nadarul mar'ati ilaa awrati zawjiha non non non avant boobu avant boobu la ko indi mooy fil mar'ati tabitu muhaajiratan li firaashi zawjiha foofe la ko indi imam al imam Ahmad ibn Shuayb an-Nasaa'i mu ne axbarana même càllale la ak ak imaamu Tirmidhi benn kese la <laughs> jombut ne moos ba ba ba ba ko imam Seydina Hannaad ibnu Sari di jàngale ñoom ñii ñoo fa newoon imaamu Tirmidhi imaamu Nasaa'i ndax ñoo bokk sëriñ bi tam même tàll même càllale bi la dane axbarana boobu dane axbarana imam at-Tirmidhi da doon haddathana Hannaad moom dane axbarana Hannaad ibn Sari moom wax na imam Tirmidhi dane haddathana Hannaad imam an-Nasaa'i mu ne axbarana Hannaad ibn Sari mu ne ki ñu nettali mooy Hannaad ibn Sari gis nañ ko sànq Abu Sari hmm, Hannaad ibn Sari ibn Mus'ab gis nañ ko sànq rahimahullahu ta'ala al-Kufi rahimahullahu taala an Mulaazim ibn Amr mu jëlee ci Mulaazim imaamu Tirmidi dana woon qaala haddasanaa Mulaazim ibn Amr muy Mulaazim ibn Amr mi ngi la gis ka Abu Amr al-Yamaami al-Hanafi rahimahullahu taala qaala mu ne haddasanii voilà nettali na Abdullah ibn Badr moom lañ gi sànq moom itam Abdullah ibn Badr ibn Umayr ibn al-Harith al-Yamani ñoom ñëpp ci waa Banu Hanifa lañ bokk rahmatullahi alal jamii ah man Qays ibn Talq moo ko jëlee ci doomu Talq ibn Ali muy Qays ibn Talq ibn Ali ibn al-Munzir al-Hanafi al-Yamami an abiihi mu jëlee ko ci baayam di Talq ibn Ali annahu qaala sami'tu nabiyyallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha ar-rajulu da'a zawjatahu gis nga idha ar-rajulu bële dane yaa da'a zaw nañ ko dina zawjatahu li haajatihi falta'tihi wa in kaana ala at-tannuur c'est la même chose noonu la ko imaam at-Tirmidhi inde idha ar-rajulu da'a zawjatahu li haajatihi falta'tihi wa in kaanat 'ala tannuur léegi ci gàttal xadiis bii nii eh, lëkkaleem ak suñu buntu leer na mooy di wane xaq bu rëy bi nga xamante ne nii moom la boroom kër gi am ci soxnaam ba même bu nekkee ci soxla goo xam ne soxla gu pressant la gu ndaw si nekk waaye du farata waaw waxoon nañ la ci jataay bee ñu gisoon nga xamante ne nii bu dee ne day woor ah kene amul droit di woor fekk boroom këram teew lu dul ci digalam loolu même bu dee wooru farata la sax boo xam ne day fay waaye mooy am na jamono ju yaatu ju de gudd na mën na koo fay ci ay weer kooku amul droit sax ne day fay weeru koor rek ñëw rek ndaw si moom woor saamu am ci ndigalu boroom këram léegi nag bu dee ci loolu lañ lay wax xalaatal ci lii mooy aajo gu mu man di am même bu dee togg mburu rakk mburu bokk loolu nga xam nag aajo la nga xam ne mooy de affaire yi xëma voilà mooy bu bu bu présent wul wala bu ko surveillé wul affaire yi mën naa gaaw xëm mu ne même loolu sax waaw même bu nekkee ci lool sax ah nga xamante ne nii boo ci nekkee eh, dangay ngay da nga foog nga mi xool affaire yi Abdullah te pas suñu fuur yi nga xam ne da ngay def ñu ne le militaire bi nii man nga ko teg ci taal bi taal bi di kii ah ngay teg affaire yi voilà foofu ay taal la woon léegi nag mooy boo ko surveillé wul gaaw affaire bi mën naa xëm wala mën naa wala fi nga xam ne mooy genre nu ñuy defar pain artisanal yi noonu lañ ko doon defare mu ne même bu dee ci euh, fourneau bi la nekk sax di defar mburu di lakk mburu na bàyyi loolee te wuyu li nga xam ne mooy boroom kër loolu di wane li nga xam ne mooy màggaayu riyaayu xaq bi nga xam ne moom la boroom kër gi am Euh, ci euh, soxnaam ngir lan ngir euh, fajal ko ngir aajoom googu man koo faj ndax kat bu ko deful ah mooy bu dee ne saabu bu soxlaa fo soxnaam ci lool faj aajo jooju mu gàntal ko comme niñ ko gisewoon mën na ko yóbbu ci lu gën a xaraam muy li nga xam ne njaaloota bu booba mooy dafa nekk koo xamante ne nii dafa sëy ba pare nekk koo xam dafa njaaloo te bakkaaram rëy na kooku nga xam ne bu doon ci réewum sharia la ko ciy dal ak sànjum yàlla loolu nag bu amee soxna soxna sey ko war a dimbali ci loolu lu ne rek boo man damaa jàpp ah, voilà man maa ngi ci lii léegi nag loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ibnul malak dane rahimahullahu taala <laughs> mu ne bon à condition ah hadis bi à condition que ne mburu moomu mooy lakk mburu jëkkëram la bu dee mburu jëkkëram garaawul comme que mburóom la moom lay defaral mburu <laughs> waaw léegi nag mu soxla ko yonent waaye saa saam ne na wuyu mu ne waaw na dem wuyu léegi nag moom bu demee mburu ma xëm wala yooyu garaawul parce que alalu jàmbur alalam la waaye bu dee alalu keneen la moom déedéet <laughs> waaw na na na xaar na na na am lu mu defaa ah <laughs> ndax bu dee borom këram a ko woo moom mooy loolu moom gërëm na ci ak alalam yàqu ndax xam na li muy def gis na muy lakk mburu ba pare mu ne ko kaay woo ko ci néeg bi ngir joteeg moom ah muru moom teg nag bu xamee loolu mooy bu cay gërëm waaw <laughs> waaw te loolu nag mooy mburu mi xëm moo gën a simple ah <laughs> so ah, boroom kër gi moom daal di eh, dem di di di di di di di eh, njaaloo feneen quoi <laughs> voilà waaye léegi wax ji mooy bu dee ne loolu mooy lépp loo xamante ni nii eh, lu ñu mënula arrêté la bien sûr bu dee tey da ngaa teg ci micro-onde bi day day da dugal meew ah boroom kër gi woo ko bu boobaa bu muy surveiller mais boobu mooy mën na wàññi militaires yi wala mu arrêté ko dem ñëwaat voilà voilà loolu loolu mën naa ne bu dee lu ñu mën a arrêté mais xam nga yooyu ay taal la yoo xam ne da nga koy taal du da ñëw fay sotti ci kii fay ko après di taalaat di yoro loolu doo def loolu <laughs> voilà gars yi boyal fourneau xam nañ doo ñëw ñu ne nii waaw mooy buy attaaya waaw loolu yii yépp yooyu yépp da ciy dugg waaw femme bi di caayaanal borom këram mu woo ko ngir joteek moom na fa bàyyi caayaan ja même bu dee caayaan ji day tuuru ci li nga xam ne mooy xal yi léegi nag sauf que loolu mooy euh, à l'extrême quoi bu boobaa mën naa yëkkati baraada bi teg ko ci suuf voilà dem wuyu ji ñëwaat bu ñëwaatee tegaat ko ci kaw nga xam ne dara du yàqu dara du nekk loo xamante ne ni luy xëm la kon daal hadis bi day wane euh, màggaayu euh, xaqu bi nga xam ne mooy xaqu di jote Euh, bi boroom kër gi am di bànneexu ci euh, ki nga xam ne mooy soxnaan ci jamono ju nekk ak soxla bu mu ko man di fekk na ko wuyul te loolu mooy ñàkk koo wuyul bu boobaa euh, sànjum yàlla nga ci amee comme ni nga xam ne moom lañ ko gisoon ki guddi ne bu dee dafa bañ boroom këram soxna ko ah, waatat day fanaan malaaka yi di ko rëbb wallahu taala alam kon al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci beneen xadis muy xadis numéro deux cent un deux cent quatre-vingt-cinq mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu taala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala law kuntu aamiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha rawahu tirmidiyu rahimahu allahu wa qaala xaditun xasanun saxix kon xadis bii la ci teg ba léegi ci buntu biñ nekk ci garab gi ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin mu ne wa an abi hurayrata xadis bi mu ngi koy jële ci seydina wa mawlaana abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne an nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama annahu qaala law kuntu bu nekk naa man rasulullah amiran di aji digal bu doon ne damay digal ahadan kenn ak kooku ku mu man di doon an yasjuda muy sujoodal li ahadin di sujoodal mbindeef ni moom bu doon te kon la amartu konoonte kon ki may digal mooy ndaw si laay digal soxna si la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha kon ndaw si soxna si laay digal mu sujootal boroom këram waaw mu ne hadis bi rawahu soloo na ko at-Tirmidhi al imam at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala bi mu ko solooy mu ne xaditun lii xadis la xasanun bu baax saxihun bu wér loolu léegi laaj bi mooy est ce que moom kesee ko solo al imam at-Tirmidhi rahimahullah waaw moo ko solo moo ci wéete ci bu jaaree ci Seydina Abu Hurayra dinañ la wax léegi imaamu Tirmidhi dina cité yeneeni saxaaba yoo xam ne soloo nañ xadiis bi al imaamu Tirmidhi rahimahullah Abu Isa mu ko ndi ci abwaabu radaa'i an Rasulillah mooy buntu biñ newoon rek mooy buntu biñ la wax sànq bii la njëkk indi door cee teg mooy xadiis biñ gis sànq bu Talq ibn Ali bi boo demee ci buntu bi abwaabu radaa rasulillah sallallahu alayhi wasallam baabu maa jaa fi haqq zawj ala al mar'a hadith sayna Abu Hurayra bii ñuy gis moom la njëkk andi voilà moom la njëkk andi après door cee teg hadithu Talq ibn Ali biñ gisoon sànq kon nag al imaamu foofu la kon wana haddathana nettali Mahmud ibn Ghaylan muy Mahmud ibn Ghaylan al Adawi Abu Ahmad al Marwazi rahmatullahi alayhi al Baghdadi rahimahullahu ta'ala qala haddathana an-Nadr ibn Shumayl muy an-Nadr ibn Shumayl rahimahullahu ta'ala Abul Hasan rahimahullah al-Basri moom moom grammairien bu mag la woon waaw al-Marwazi al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarana mu ne xabaare nañu Muhammad ibn Amr muy Muhammad ibn Amr ibn Alqama ibn Waqqas al-Laythi rahimahullahu ta'ala al-Madani Abu Abdillah am ñu ne Abul Hasan rahimahullahu taala qaala mu ne axbarana xabaare nañu Muhammad ibn Amr mooy euh, moom lañ wax sànq Muhammad ibn Amr an Abi Salama moo ko jëlee ci Abu Salama ibn Abdirrahman ibn Awf radiyallahu taala anhu az-Zuhri al-Madani rahimahullah doomu Seydina euh, ibn Abdirrahman ibn Awf radiyallahu taala anhuma wa an Abi Hurayrata mu jëlee Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha léegi lii la imaamu Tirmidhi teg ci ne ah wa fil baabi an Mu'aaz ibn Jabal mu ne hadis bu mel nii ci buntu bi hadis bu mel nii jëlee nañu xadis bu mel nii jëlee ko Seydina Muaz am na bu mu ci solo wa Suraqat ibn Malik ak Suraqat ibn Malik ibn Ju'shum radiyallahu anhu moom itam wa Aisha ñi ñu bay saxaaba lañ ak Sayyidatu Aisha wa ibn Abbas ak Mawlana ibn Abbas wa Abdullah ibn Abi Awfa ak Abdullah ibn Abi Awfa wa Talq ibn Ali ak Talq ibn Ali min gi sànq wa Ummi Salama de ak sayyidatu Ummu Salama ak Muna wa Anas ak sayyidina Anas xaadimu Rasulillah wa ibn Umar ak sayyidina Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anil jami' léegi ñii ñëpp solo nañ xadis bu mel nii ci sahaaba yi radiyallahu anhu mu ne xadisu Abi Hurayra xadisun xasanun garib min hadha al-wajh min hadith Muhammad ibn Amr an Abi Salama an Abi Hurayra voilà moom imaamu Tirmidi mu ne xadis Abu Hurayra xadis na Abu Hurayra bii nag ñu gis fii xadisun xadis la xasanun bu baax xaribun mu tumuranke waaw xarib mooy loo xam ne ñi ko soloo bariwul ay ci benn nit la jaar wala benn wàll ke liñ ko lañ ko soloowe loolu la voilà xarib teg ku luñ ne la xarib rek day wane ne loolu wéru ah ah non non non <laughs> min hadha al wajh hadis bi bu wér la <laughs> waaw min hadha al moo tax mu ne hasanun xarib voilà min hadha al wajh ci wàllu wi min hadith Muhammad ibn Amr mu jaar ci mu ci hadith sayna Muhammad ibn Amr an Abi Salama an Abi Hurayra gis nga imaamu Tirmidi imaamu an-Nawawi moom dane wa qaala xadiisun xasanun saxiix lool amaana moom version bi mu am ci sunanu Tirmidi bi mu ci yoroon lool la waaye ñun de bi ñu ci yor imaamu Tirmidi dane ah xadiisu Abi Hurayrata ah radiyallahu anhu xadiisun xasanun gariib waaye waxun xasanun saxiix voilà mu ngi noonu. voilà yu mel nii bul ñëw ne non non non ima non kii dafa xam ban version la yoroon <laughs> da ngaa yor. yow euh, sunanu yi bi mu yoroon ak bi nga yor benn la voilà moo tax il faut être prudent voilà xam nga ne moos ñi euh, imam yi bu ñuy bind téere lañ koy toppatoo yitte lañ koy jox voilà voilà bu ñàkk nag léegi leen ñu juum loolu mën naa nekk waaye euh, bu la waxee kii aw ah, ay xasanun saxiix yi mooy neel yow ah ñun de version ñu ci yor loolu newu ci amaana kon li li mën a nekk mooy moom bi mu ci yor loolu la wallahu taala alam kon hadis bii nii hadis bu rëy la tamit ci bunt bi buy wone ba léegi xaq bi nga xam ne bu rëy bu boroom kër gi am ci soxnaam ba yonent bi alayhi salaam ne bu ma doon digal mbindeef muy sujjóotal mbindeef ni moom xam nga loolu dafa xaram amul kenn koo xamante ne nii am na droit di sujjóotal kenn waaw ak nu sujjóot ba demee waaw dafa xaram ngay sujjóotal kenn <laughs> waaw bu doon ne doon naa digal kenn mooy loo nga xam ne mooy xarful imtina il imtina loo xam ne man da nekk la waaw mooy man da nekk waaye bu ñëwoon ba ma koy def sax am ku may digal loolee xam nga kan laay digal almara ndaw si laay digal an tasjuda mu sujjóotal li zawjiha boroom këram Allah ndax lan xaqam gu rëy ak xorma bu rëy gi ko amal ak fa nga xam ne boroom këram foofu la ko boroom bi teg ci soxnaam ci soxnaam noonu la ko borom bi yëkkatee sa soxna noonu la ko boroom bi daal di defal ay ah ràññee ko defal ko loolee defal ko euh, euh, boroom kër gi ba nga xam ne loo xam ne nanti waaye saat saam ci boppam nee na bu mu doon digal kenn waxul ne ah kononte kon dinaa digal euh, taalibe bi muy muy sujootal sëriñam déedéet waxul lool de voilà waxul ne kononte kon dinaa digal diw muy muy sujoo déedéet dane kononte kon xam nga ku may digal hein Euh, ndaw si laay digal waaw mu daal di euh, euh, sujootal ki nga xam ne mooy boroom këram allah ngir wone rek màggaayam ngir wane màggaayam fa boroom bi tabaraka wa taala kon loolu du nawa ah. waawéy ah, waaw faam yi nag moo war a xam yi nekk rek ci kii bu fàdd boobu ay wala man moom nii ak nii nga dem sa yaay sollay wax yoo xam ne tekkiwul dara waaw tekkiwut dara wala sa baay wala say mbokk wala say xarit loolu amul dara tekkiwut dara te xadiis mu mel nii xam nga kii mu ngi naan la imaamu Tirmidhi ne Abdallah ibn Abi Awfa soloo na ko mu mel nii imaamu uh, Ibn Maaja moo ko soloo na kon imaam Ahmad ci sanad bu Hasan boo xam ne day leeral xadiis bi luy taxaw di Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw imaam Ibn Maaja ci kitaabu nikaax baabu xaqi zawji alal mara foofu muy hadiis euh, Seydina Abdallah Ibn Abi Awfa Alqamata ibn Xaalid ibn al-Haaris ah radiyallahu taala anhu saxaaba la woon ci Yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne euh, la euh, mu ne lammaa qadima Muaaz min ash-Shaam sajada lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> mu ne bi nga xamante ne nii. <laughs> Seydina Muaz radiyallahu anhu dafa jóge Sham daa demoon Sham voyage woon fa dem ñëw ibn Jabal radiyallahu anhu <laughs> ah mu ñëw rek sujootal yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko mais ma hada ya la lu tax nga ñëw di ma sujootal nii ah qaala ne ko ataytu Shama man damaa ñëw Sham parce que Sham laa dem ba ma fa demee fa waaqaftu fa waafaqtuhum ma fekk leen yasjuduuna ah ñuy sujoodal li asaaqifatihim mais seen kilifa yi mooy seen njiit yeeg seen kilifa ay diine yi leen di kii seen diine yeeg yooyoog ak seen kilifa yi ci wàllu ñu leen yoral seen lépp ah ci nasaraan yi ñu leen di ñu leen di sujoodal wa ba ah, wa batariqatihim waaw xam nga <laughs> bitriq yi <laughs> ak asaaqifa yi ñii ay conseil lañ bataariqa yi ak asaqifa yi gisoon nañ ca nag euh, gisoon nañ ci Najaasi yi euh, hadiisu si yaay Umu Salama bu gudd woobu doon nettali bañ demee ca Najaasi yi bataariqa yi di wax euh, naan Najaasi yi sawaay mooy rek gaa yi nga xam ne seeni conseil jaarul yoon quoi <laughs> waaw waaw politiciens yi seen conseillers yi waaw di ko kii ko jullit ñeeg yooyu ak di Amr ibn al-As indi radiyallahu anhu taayu ci waa Makka la bokkoon tuubaguloon kadoom yooyu mun a naroon a jënd euh, ba kii ne ko euh, mu ne Najaashi yi léegi dañ laa indi lii da xaritam la woon ngir nga delloo ñu jullit ñi fi da ñii ñi nga xam ne suñuy ñoñ waxuñu ne say jullit suñuy ñoñ lañ Makka lañ jóge ñëw làqu si sam réew waaw ba ba taarika yi comme que dafaa jaaroon huiler yéen huiler leen waaw daal di leen <laughs> jox ay cadeau ñoom ñu gaaw ci gaaw moom am na lance ne waaw waaw defal leen ko loolu na yow yu jëlal ñun nga jox leen Najaasi yi nen mukk du dem noonu waaw. waxtaan ak ñoom bu Seydina Jaafar radiyallahu anhu ibn Abi Talib ne bàyyi leen mu wax ca la doon wax nahnu qawmun kunna qawman ahla jaahiliya voilà na'budul asnaam ak yoo yële ñun ay nit lañ yoo xam ne ci waa jaahiliya ak lañ ne woon doon jaamu xërëm yi waaw di di mooy yàlla. ku man sa moroom wa ya'kulul qawiyyu min ad-da'if ku ki am kàttan di lekk di noggatu ki nga xam ne yaa këpp dool lépp tegu ci ndëngate ba yonent am yonent boo xam ne ci ñun la bokk xam nañ ko xam fan la bokk ak ak ak kanam mu wooñu wax ñuy wax yooyu boobu ñoom ñoom ñoom ñooñule ba taarika yi ñoo doon def loolu léegi nag nga xamante ne nii la gaa yi ñëw nag di wax affaire diine asaaqifa yi ak si ñi xam ne nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ŋànk diine ji voilà kon nee na damaa fekk fële yasjuduna ñuy sujootal li asaqifatihim wa batariqatihim waaw seen bañ naan euh, clergé bi rek ñu yor wàllu euh, jàngu beeg ak ñi nga xam ne ñooy conseil politique yi ak seen kilifa yi ak seen jiit yi léegi nag man loolu laa gis Muaz ba ma demee Sham fa waditu ma bëgg nag fii naf ci sama bopp an nafala zalika ñu defal la ñu def loolee bi ko yow yonente bàyyi saar saar ndax yaa ci gina yey fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonente mi alayhi salaatu salaam ne fala tafaalu bu leen def loolu fa inni mankat law kuntu amiran bu nekkoon bu doon ne nekkoon naa di digal ahadan kenn an yasjuda muy sujudan li ghayrillahi keneen ko dul yàlla la amartu konoonte kon dinaa digal ata soxna si ndaw si jabar ji an tasjuda muy sujudal li zawjiha ki nga xam ne mooy boroom këram mu ne walladi nafsu muhammadin bi yadi laa tuaddi almar'atu xaqa rabbiha hatta tuaddiya xaqa zawjiha mu ne waat naa ci ki nga xam ne bakkanu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci loxoom de laa tuaddi du joxe du joxe di matal almar'atu soxna si ndaw si jabar ji xaqa zaw rabbiha aqi boroomam di ko bind hatta lu dul tuaddiya mu daal di matal joxe ba mat sëkk xaqa zawjiha xaq boroom këram ndax loolu de boroom bi moo ko lëkkaale walaw sa'alaha nafsaha bu ko borom këram laajoon boppam mooy bëgg a joteeg moom wa hiya ala xatab mu nekk ci loo xamante ne nii ci digg gëléem waaw ci digg gëléem sax la toog bu boobaa lamtam naahu bu mu ko euh, euh, euh, tere boppam voilà loolu laa loolu wax naan bu dee seen oto lañ yor la la wax fi ñun gi suñu gëléem yi mooy la mooy suñu oto yi voilà l'essentiel mooy na nekk foo xam ne day sutur lu jeex na fay sab sab yi la ngoo naa yow moom dalil rek ngay laaj c'est très noonu la naan keroog bu ay demee ba fenn foo xam ne kenn newu fa yor seen oto bu neexee ñu sëy foofu seen yoon nawu ci ah seen yoon nawu ci bu neexee ñu génn l'essentiel mooy bu leen nekk foo nit ñi dañ leen di gis wala dañ leen di dégg jeex na mu ngi nii waaw walaw sa'alaha nafsaha même bu ko laajoon boppam wa hiya ala qatab fekk mu ngi ci li nga xamante ne nii ci fi ñuy teg ci digg gëléem gi liñ ciy teg mu toog ci sax na ko topp waaw loolu di wane ñaax gu sharia di ñaax soxna si topp goo xam ne moom la war a topp ki nga xam ne mooy boroom këram te di ko déggal ci wàll wi waaw te amul amuñu sañ-sañ comme li al imam euh, euh, as-Sindi rahimahullahu ta'ala mi al-haashiyatu ci Ibn Maaja rahmatullah alayhi mu ne te wala yanbaghi lahunna al-imtinaa fi haala waaw fa fi ghayrihaa waaw bu dee ne yow ci xaal bii mu nekk sax war nekk en transport boo xam ne ñoom ñaar la quoi kese ci doonu la yonent bay saasaan ne loolu sax bu ko bu bu ko sàkkoo bu mu bañ mais lan ngay xalaat kon ci beneen xaal bu bokkul ak yi ci kër gi lañ nekk ak yooyu ah <laughs> waaw mu ngi noonu <laughs> Ah, waaw kon nag mu ngi noonu le waaw même bu dee ne daa daa nekk di eh, ko di daw di ñu nekk ci voyage sax mu dem ba bëgg a arrêté fenn ngir joteeg moom sax bu mu ne ko ah non ni jaay nag ñoom loolu mën da nekk quoi déedéet loolu amu ci droit mu ngi noonu mu ngi noonu kon lii Seydina Muaz radiyallahu anhu lii la wax moo tax sujóot googu dafa xaraam voilà mono Cheikh Seydi El Hadji Malick alayhi ridwanul maliki doon kaas affaire boobu doon ko dénoncé voilà sujjóot bi nga xam ne moom la ñuy sujjóot ci loxo yi e, e, sëriñ si <laughs> voilà <laughs> loolu loolu baaxul ah voilà kenn du sujjóot lenn mën na mooy e, fóon mën na nekk voilà ndax fóon loolu mën na nekk waaye sujjóot ci jël sa teg ci déedéet loolu moom déedéet loolu la loolu yonent bi alayhi salaatu ci boppam da koo tere waaw moom la Seydil Haaji Malik radiyallahu taala anhu doon wax bi nga xam ne ci lay wax ne mbir la moo xam ne bu fi bu fi bu nan la ko wax waxati sax <laughs> mooy bon fasi fa nit euh, li ñu naan as as mool la façon wax bu mel noon la du ma ne muu yooyu la utiliser bés bu fi màggee voilà liñ fiy bàyyi muy law bés bu fi màggee dañ naan rek moytu leen bala mu àgg ca ñag ba bu fa àggee ñag ji <laughs> àgg ca ñag ba rek coow dina problème dina am voilà léegi nag ñu bari ñi nga xam ne xamuñ ñoom dañuy toog naan mais loolu lu ci ne loolu daa looloo si ne nga naan lépp yonent bi saa saam si boppam nee na loolu mooy ne lu xaraam loolu di sujootal nit nee na loolu bu ñëwoon ndax yàlla kese la ñu war a sujo waaw amul kenn bindeef ak nu man di toll koo xamante ne nii dagan nañu koy sujootal amul ku dul borom bi tabaaraka wa taala waaw. ku dul borom bi tabaaraka wa taala waaw waaw amul ay signe de respect déedéet du signe de respect déedéet sujjóot lu mag loolu jël sa de teg loolu noonu borom bi lañ ko war a defaral walu ñu koo defaral jaam ak jaam bopp ku mu man di doon hatta yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam loolu daganul ñu koy defal Seydina Mu'adh da koo leeral waaw waaw déedéet moo tax ci riwaa imam Ahmad bi la yuslihu li basharin an yasjuda li basharin waaw walaw saluha li basharin an yasjuda li basharin la amartu al mar'a an tasjuda li zawjiha min 'idami haqqihi 'alayha waaw waaw mu ne laa yasluhu yiwénut te daganut li basharin ci bépp am mbindeef an yasjuda muy sujoodal li basharin bindeef ni moom te loolu mooy hadis sayna anas bi radiyallahu anhu comme imaamu Tirmidhi nee na moom solo na ko moom noonu la ko ci musnadu imaamu Ahmad bu del wono bu yëwanoon ñu benn mbindeef di sujjóotal beneen mbindeef ni moom kon ndaw si laay digal mu sujjóotal boroom këram ndax màggaayu àq gi nga xam ne moom la am ci kawam waaw moo tax mu ne walladi nafs mu teg ci xadiis boo balee walladi nafsi bi yadi waat naa ci ki nga xamante ne nii man sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bakkan mu ngi ci loxo law kaana min qadamihi ila mafraq ra'sihi qurha waaw tan bajis bil qayh wa sadid thumma istaqbalathu mu ne gis nga wat naa ci kooku ci sama ba bakka nekk ci loxoom bu doon ne euh, jëkkër ji dafa am benn feebar bu ko dal ci wee bi ba ca fa bopp ba fa fa bopp bay taq euh, kiiwa baatam mu nekk ab ab ab feebar bu wopp boo xam ne lépp day génne dëtt dëtt waaw ak deret jooju nga xam ne day jaxasoo mel ni lu xaw a euh, weex am lu lu lu chocolat lu ci kii mu kii noonu dëtt ak yooyu deret ju ju ju ju ju jooju muy génn ci yaramam ndaw si summa staqbalatu talxasuhu mu daal di koy jublu boroom këram di ko maral ci tànk yi ba ci baat bi fa bopp bay takkaloo kii li nga xam ne mooy dëtt jooju loolu sax taxul mu daal di Euh, euh, euh, fa mu daal di matal xaq boroom këram loo loo waawow waawow kon loolu rëy na de moo tax ci bu dee xadiisu kii sayyidatu Aisha bi ta'ala anha mu ne ci sunan ibn Maaja rahmatullah alayhi mu ne yeneen tuwaay saa saam da ne law amartu ahadan mu ma doon digal kenn an yasjuda li ahadin muy sujjóotal kenn kononte kon ndaw si laay sujjóot laay digalal mu sujjóotal boroom këram waaw mu ne walaw ama law anna rajulan amara imra'atahu an tanqula min jabalin ahmar min jabali ahmar ila jabali aswad wa min jabali aswad ila jabali ahmar la kaana nawluha an taf'al waaw mu ne bu ma doon diggal man yonent bi alay saa saam kenn mu sujoodal kenn konoonte kon ndaw si laay diggal mu daal di sujoodal borom këram waaw waawow te bu doon ne bu doon ne bu eh, këram gi dafa diggal soxna si <laughs> ne ko mu jël mooy mu toxal ay xeer jële ko ci montagne boo xamante ne mooy montagne bu xonq bi yóbbu ko ci bu ñuul bi jële ko ci bu ñuul bi yóbbu ko bu xonq bi xam nga loolu bariwul njariñ <laughs> même loolu sax bu ko digaloon mu koy def waaw mooy jëlu xeer ci montagne bee yóbbu ci montagne jëlaat xeer ci montagne bee yóbbu ci mu ne même loolu sax bu ko digaloon hein même bu ko digaloon moom boroom kër gi ndaw si def loolu le hein mu ne loolu xaqam li ko war moom ndaw si ci boobaa mooy an tafala mu daal di def li nga xam ne moom la ko boroom këram daal di digal Allahu akbar waaye hadith bii nii nag daa am problème ndax comme ne al imaamu Shawkaani bi mu koy tudd comme ni ko al imaam al Mubaarakfuuri indi ci Tuhfatul Ahwazi sharh Sunan at-Tirmidhi dana qaala Shawkaani saaqahu ibnu Maaja bi isnaadin fiihi Ali ibnu Zayd ibnu Jud'aan wa fiihi maqaal waaw wa baqiyatu isnaadihi min rijaali as-sahiih waaw mu ne nag hadith bi imaamu Shawkaani al-Yamani Yaman la dëkkoon mu ne saqahu ibnu Maaja Maaja imaam ibnu Maaja moo uh, uh, indi hadis bi ci sanad bi waaye Ali ibn Zayd ibn Jud'aan dafa nekk te moom am na ak uh, wax ju nekk ci moom mooy daa nekk ci moom ak faiblesse waaye li des ci li nga xamante ne nii mooy ci eh, góori càllale bi mu dëgër lañ mu ngi noonu lii lépp day wane màggaayu li nga xam ne mooy àq bi nga xam ne moom la boroom kër gi am ci ki nga xamante ne mooy soxnaam moo tax ëpp na nekk loo xamante ne ni lu ñuy sàggane la soxna si na ciy bàyyi xel na ciy bàyyi xel te bañ a topp rek lii tendance léegi voilà man daal man daal kenn duma kii ak ak loolu waayew man waaw man daal sawaay yooyu non man sama yoon newu ci ah, waaw topp ñi nga xamante ne nii façon euh, discours yi ngay dégg léegi nga xamante ne laa yurdillah wa rasula amul dara loo xamante ne dëppoo na ci njàngalem yàlla njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà lépp ñu teg ko rek ci alxa euh, ci nekk di di di di concurrence bu ven boobu te borom bi woona waxoon na wala tatamannaw maa faddala allahu bi ba'dakum ala ba'd te bu leen nekk di mëbët li nga xam ne moom la borom bi euh, gënale ràññee ko ke ñenn ñi ci yéen ñenn ñi voilà ku nekk jigéen gi am na lu ko borom bi cër bu ko borom bi jox góor gi am na cër bu ko jox ku nekk rek na nga respecté li nga xamante ne nii euh, mooy loolu le mooy euh, la borom bi def nga xam ne ñun ay jaamu yàlla lañ nekkuñu fi pour les les idéologies yi nga xam ne mooy feeñ jamono ay nit di ko porter teg ko rek ci walla ñun dañoo war a walla la liberté la nangam ak nangam l'islam moo gën a lool moo féete kaw loolu lépp te borom bi ay jaam lay waxal borom bi ay jaam lay waxal waxul ak ki góor ak jigéen noonu comme noonu ay jaam ñun ñëpp ay jaamam lañ waaw mooy xool nag lu ko neex. ci wàllu àtte ndax ar rijaalu shaqaa'iqu an-nisaa fi an-nisaa'u shaqaa'iqu ar-rijaali fi al-hukm ñooy sœur ñooy frère ñooy sœuru ji góor ñi ci ay àtte ñoo ko bokk lu dul loo xam ne sharia daa ñëw daal di koy tàqale ci kaw loolu sinon lépp ñoo ko bokk comme li mu wax euh, euh, ñoom am nañu ci xaq li nga xam ne rek moo nekk ci seen kaw bil ma'ruf mu ngi noonu le kon nag loolu la kon lii na ko képp koo xamante ni soxna nga moo xam na ngay sëy na nga ko jàpp xam ko di ko doxe sëyagoo bu la borom bi nang ko jàpp xam ko ba bés bu la boroom bi eh, eh, mayee boroom kër nga bàyyi lii ci xel xam ne lii ci ngay amee ngërëmu yàlla moo tax ci ngay amee nag li xadis bi ci tegu di wax waaye waxtu waxtuwee tax hein manuñ see dugg insha allah bii di ñëw ñu daal di ciy dugg insha allahu taala lëkkaale ma bunt bi moom leer na ci wax ci xaq bi nga xam ne moom la eh, jëkkër ji am ci li nga xam ne mooy jigéen gi